buur bi war nañ ñu saaro war nañ ñu war nañ ñu gëj na ma delloo saa xawli ko lu ma doon gën akaka wadaay réeru ay ajaaxaay ko yàlla doon jëriñ mooy lan yàlla jëriñ la ci suuf li ci jëloon ñu leen di te wax waxuñ ko li ñu doon jëriñ mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la jàpp ba nag yàlla doon jëriñ mooy lan yàlla jëriñ la ci suuf li ci jëloon ñu leen di te wax waxuñ ko li ñu doon jëriñ mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nga jàpp ba nga dëkk naka la koy doxale yow itam ñu ngi réer ñu toog toog toog boo xam ne mu yàqu la au moins il faut waxuñu ànd la waa ci bànneex a bakkanam te du wax dara ci bànneex a bakkanam rek ñu ngi wane moom yaa wax ñu dara wëy la ñu wax moom dem na wëy ko jëm ci moom rek. yonent moom du wax dara la lu may loo xam ne mooy jëf ko wax jëf dara lu may loo xam ne mooy jëf ko jëne nit ñi nelal na ko ne Muhammad bi ñëwee du wax lu may li ko wax di jëf lu may di jëf loole mooy di def dara lu may ci wëy ànd ak amoon na ko c'est-à-dire waa xanaa dañu leen di jox kattan dañu leen di suñu borom baax te alxuraan bi ñu wàcc ci yonent bi xanaa daa ko wàcc ci moom la jëlee ba yàlla xanaa ka mu dëgër mooy ci suuf xanaa te juróom benn bi ñu ngi fëkkalaa loo xam ne yonent bi rek mën na ci mën na alay ati boo ko am na doole te ci saalum ay la pour ñu ne.

di ko raay rek rek loxo si solo ñun ñu ngi leen nara woo yële si laatu ba ñu def lu may ñu ci gën a ci gën a dugg daa dem na ba ci gën a raw rek ci ñëpp yonent jege na yàlla ba mel ak moom ñu xalaat nar a fas yéen loolu fa la jege mën a yàq mu ne wala lu gën a jege rek foofa ñaar la jot foofa waaw ah dawul yi yàlla waaw jot ci jaamu la tey mu am waaw kuy fa la après moom la kuy de def na ko il ma xam ne def na ko kuwoon la moo xam ne ndox bi dafa ñaari soppe rek da ngay doon félicité loolu rek xamal maqaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gën a kowe maqaama yonent bi yàlla Muusa Muusa yàlla ñu ne dund moom jëkkër wa waa di mu xata jëkkër wa yonent bi yàlla ñu ne moom sax danaa boo xam ne ñu gën a rafetlu Moussa Moussa ñoom la lépp yàlla na fi ne ko. Moussa moment bi jot yàlla ñu ne yaa Moussa. su Moussa toog ñu yaa Asaa. ka taw toolam yaa raw. yaa xam ni. au lieu que yaa maa di woo ka. ñu ne faa waa yaa fi maa waa. lépp ko def ci dara. dafa ñaar fa ñu ngi liggéey moom dana siiw ko ñu ngi doon wax ak moom daal ngeen def ko ko kenn dégg ko am dina ko ah xarala Moussa Sanatar Moussa moom dafa daanu ko ñu dana wax ne dina maa baaxal tasaru oma bataa moom rabbu baax ba dem rabbu daa ñu ne ko lan daraani مما ما كذب الفؤاد وما رأى موسى بما مقام يب من مرام ما كذب ويبيوت وقال ينصر وما رأى لهم جرم ينصر لهم يقول ينصر أنا وما يلا ينصر ما قام من ذلك ذلك أبدا ما رأى ولا أيام يرى ما ما رأى ما يرى جل وعلا yu bëri yéen ñu werante ak yonent te moom moo maa ngi gis kenn war naa werante ko réew mi duloo wala xaraaw gis nañu ko nu ko doon yoon waxraale neen yonent gis na ci biir yoonam yoon ci gën ko ñaanee gis mu saare garab ak jéem moom la yàlla waxal foofa muy garab ak kayuwaay mboolem ñun suuf di ci sooy sooy ma xaw ma suyee ba àgg foofa àgg na ci muntaam ba ci biir sax mboolem ñun sow di ci wàcc ba àgg ci biir muntaa foofa nga yem rek loo xam di ci suuf rek yàlla moom malawul ala ak malawul fan ñoo yem ci moom ñëpp ko koy sàkku kenn gisu ko man di ko malawul ak fan yi sàkkoo noonu la ko mën a walaalaali saa ko waxee kenn dara wu ñu sa morom lii ci bépp barab nag ak jëmmam di béréb lu mu saa mooy ca ndey joxe xaaral yàlla ñu nekk dafa moom yàlla su ma jamay taxawaay wala yàlla yi nga xam ne rooy yi gëm yàlla ak yi tey ak ñu ragal yàlla ak malaaka yi foofu lay taxawee. dañu ràññoon yonent ba ba mu àgg ci kër Muusaa Jibriil ñu ne ko moom sama waaye ñu ne moom maa baaxee mu ne ko mu mel nii ànd sama ci wàcc ànd doo ah mu ne ko juróom-ñaar dugg na ci géej lii ci sa kanam yoo xam ne man moo ci jege mu ne ko waaye demal sa borom dana la fàgg nag na nga dëgg yonent bi yëpp la yéex a yëpp yëpp. boo xam ne benn jàmm du baax jox baax ba dana muur ci rafet bi yëpp damaa baax te dana muur ko rek ba nga xam ne ci rafet bu baax baax yu nekk ba ngay yàlla ngay feeñal nar yu bokk ah baax waaye jëngut albasaru ba def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma baax jëndu mu daay ñun su ba mu nekkee jëmm aw ci dëru nga xam ne ci sax ñu fa jege ma ne ba dem rabu sax jëmul jëm nay joor jëmul jëm jàmmay xoolu jëm kaw de ma nga nekk jëmm la nga xam ne moom la war a nekk rek akarra yow laay ci noonu min ayat rabbi ci kaafiri borom al kubra di way mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na nga ma ci kaafiri borom ñu mag yi rek Ibrahim yàlla wax na ci xam wa kazaalika nuri Ibrahima malakuuta samaawaati wal ard malakuuti asamaan ak suuf te déglu jëm nit Muhammad moom ñu wax min ayaati rabbi ak min ayaatina lu tax moom ñu def ci min te min leer na lay doon sax jaamu nga mën a nar a jàpp de yàlla yooyu ñu koy jaamu. amuñ benn xam-xam bu may jot muy rek ñaari allah allo ma ko bëggoon a bëgg bëgg a def ak sa ci gën a leen yonent yàlla Muhammad ci gën a leen alu daa am ci ñu ndox yi ci yow raw ci gën a leen bàyyi ko fa yàlla mooy alxuraan ci ci laaj yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek am na ñu saa yi sama ji nekk ji maa sama naa daw mbir am ji dafa rek mu daal di am lu mu ko bëggee lépp lu ne ba ci yàlla ba baax a jëlaat la yàlla léeg-léeg noonu de xam nga li ci yàq saa di leen waaw mu def. walaay ñu ne la yàlla laaxira du alaxira wala àddina man yàlla maa moom àddina alaxira yëpp yéen mënu leen ci am lu may lu ngeen jox war na ak ngeen di mën a taxawle yàlla. wa kam min malakin bëri na malaaka ci samaawaati ci asamaan juróom-yaar daa tuxni jëriñ ci sabaantum am ba mu del sayal dara. laa bi bari ak yaatu na dara ci gannaaw ku ci gën a laaw yàlla di wane daaw ñax mu toog ci jaam waaye faatam gërëm ko rek malaaka yi gën a tedd fa yàlla waaye ak yéen yàlla yi karam yëpp yàlla mu am lu jëriñ mooy gannaaw bu yàlla joxe ndigal ne ko neex leen la mu leen walaay toolu yaa di wane Kopa ñoom ñëpp ñu ngi am lu may fekk yàlla joxe ndigal ci man ba léegi soo andoo yaa ngi fi luñ ca saxam bu feeñ ca yàlla mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy rambu bee ñam rambu sax ba rambu ñu mën ci rambu mooy rambu yonent yi malaayika yi ak ci waa daaw yi ndaw yaawe te ñoom ñu ci rambu leen mooy maqaam mat ko fa yàlla jàppee wax dara ñëwaat ñëwaat ak rambu ba wax dara maa moo tax naka ñaaña gaa yi mën na gëm ci laa ci laa laa dara dañu xam ma danañu tuddee ak malaayika ak malaayika te nekkatu saa jigéen yéen ba ñu nag ñu nag malaaka yi doom jigéen yàlla lañ moo jàpp ne wax ne malaaka yi ay jigéen lañ maa doon yéen ñoo dem ci jigéen wax ne xam-xam ne ñu ne malaaka yi doom jigéen yàlla lañ moo jàpp ne wax ne malaaka yi ay jigéen lañ maa doon jëm ña dem ci géej gi daal ñu naan sax xam ne ñett doon jiw bu topp nga wàllu ndaw jàpp loolu nag wàllu ndaw jàpp waaye ñu jëm ci ña xam ci géej gi daal dara dëgg jàpp bokkul de dëgg yeneen la jàpp ci yeneen ñu jàpp ñoom dëgg waaye ñu dëgër ñu am na solo laa loolu dëgg ci lu ñu ci gànnaaw daal France yi yéen ñu nag jox nañ ko ndigal ne ko ñu bañ a ñu bañ a jëmmal Alxuraan ñun bu leen bu leen waxee bu leen waxee bu leen xaw a waxee est-ce que nag dañu àll ba rek wala ñu ne ko ñun ñu ne la ñu ne la ñu ne la ñoom ñoom ñu ne la ñu ne daal di ko def dama bokk mooy jot waaye dañu ne ñu ci xam ko ndax ah, xamuñ lu may àddina moo tax moom lañ ah, ko dul ah ñu ne tey amul kaw ah gis naa ñu ne buñ ko nga àddee ko ndam yàlla ko yéen ñu ci ñu ñu ci ban liggéey ñu ne ñu mooy docteur ak mboolem jigéen docteur ñoo ko ñëw ci moom te moo wuñ nit dana ñëw ci docteur tawatal ko docteur wax rek yow day lekk nangam day naan nangam bàyyi nangam bàyyi nangam rek soxla wu garab bu la nit ñi soxla ko docteur arrêté la ñu am boo xam ne bopp ñu jox ko garab am boo xam ne bopp ñu jox ko ci biir am koo xam ne jërëm yàqu na yàqu boo xam ne ñu ko defee ñu ngi yàq ci alam quoi. loolu cër moom sopp ñu def ko. yaa ngi dem noonu la ñu leen ñu def ñu def loolu dëgg dëgg bi. amoo ko kese bi nag mooy sopp bu dëgg bi. moom yéen a ko mën yàlla mooy yéen ñu war di ci boole ñu leen la. ñu ko jaamu. te buñ ko sakkal bokkaale. ñu jaamu gërëm. Abubakar ne ko taxawal ko wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah ñu jaay moom taxawul gaaf ñu ko tekkal rek ba mu ñëwee dëgg dem leen ñu ci def soxla nañ mu waat leen waat yàlla ko waaye ñu tëj leen ñu soog a gëm ñu ngi leen di nuyu parce que xale yi faral ñoom dañu gis leen tax a gëm ñu soog a gëm ñu ne. yàqu nañu te dootul baax mukk te duñ leen di bàyyi yàq yi di def ñooñu ñoo ñooy seen li nga xam ne dox sànni rek la laaj ñooñu ñoo tax yàlla di wax na ko Aliou Sadel amul taw laa wala Sadel na moom si ginnaaw yi alxuraan la kooku bu waxee dina wàcc ba rek yàqu na te dafay yàq ñeneen dina rafetlu rek ba doon ba mu aar mu aar xam ne moom ba nga jëkkëree na moom ba du ñëw ba ñu yàlla am na ku réer am na itam ku jubbe te ku ne itam alal na ko fayam ku réer dana am fayam réer ku jubbe dana am fayam jub ridaay ñaan na yàlla maa sama ak la ci asamaan juróom-ñaar au moins la réer nag ci juróom-ñaar rek moom moom lépp moom moom ku réer moom moom ku jub mu réeral bopp ko toog mu jubbe ci ko toog ñoom ci yàlla ñoom béy ñu ñaan alxarawoo bokkaale nañu ñu ma am yàlla jëriñ jënd ñu sax ay yàlla bokkaale dana def béy dafay nga mooy safara soo xam ne dafay rafet rek béy ci yàlla mu béy ala ñu ñaan ak ba noonu wéetal nañu ñu doon maa jaar jàmm rek ñoom itam wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñoom itam rek béy béy bi de comme ñoom mooy aljanna rek ana ñoom ala ñu ñaan ñaan def seen góor ak ren ñu teex te bàyyi la ñu wéy ma di bàkkaar wal ko waxee bañ jaaroo ila la ma mën a def bàkkaar bu rawee rek na nga xam ne bàkkaar yu mag yëpp mooy bépp bàkkaar boo xam ne alquran ko bind de ak jaaloo dañ koy seet rek lu may bàkkaar bu rawee boobu moom nga tey ci yàlla dana xool bàkkaar bu rawee boo seetee bàkkaar yu mag yëpp bàkkaar bu rawee nit ñi xool ci yéen ñu ko defar góor ko lamb ko loolu soo ko yemee ba xam ne moom daa wax lu mag la ko déglu loolu ko kon yàlla baal na la loolu rek yéen ne ko nag dina nit ko dana njaaloo bët dana njaaloo njaaloo bët mooy xool làmmiñ dana njaaloo njaaloo làmmiñ mooy waxtaan bakkan dana njaaloo njaaloo bakkan mooy góor loxo dana njaaloo njaaloo loxo mooy jàpp yaram dana njaaloo mooy bomboo lépp nag day maa koy dëggal nag wala bu kanam wala bu kanam ba rek ñu koy ma tabbi nag njaaloo ba soxna am rek du tabbi nag nga ko jëpp yëpp yàlla day na ko rek ñu tax jàmbatam ci yàlla rek na rafet na ko borom ko waa dama ma ko rek ak yàlla mbale yàlla du yàlla mba dana tamit baam bu yaam mu dëng mu dëng ci ci ci jëf wàcc na ci mbooloo moo xam ne daa am ñu ñu jugi ñu xoor ñu ak màkka ah waaye ñu dañu ñu woo demal jàll wóor na woo moom wóor alam mu ay am bu ci lan saa bu ko ko tere ñu la ñu ci ci waaye ñu def ba jàngatal yàlla yàlla xam xam na lu ngeen def yàlla ba mu ci jëlee ci dëkk bi ci ko muy Adama ci daay ñu ci doom booba xam seen jëf dara mu ci ci ci waral exemple ak yéen ak yéen ay yéen ngeen ci ci doon maa ci ci ci le de yàlla xam na ba dana yëmbee balaa ci dëkk boobu bu leen fekk am ci dëkk maa ko ko ko mbéy woo moom alamu maa ngi xam dinañ sax ay ca kàlla bu yàlla de yàlla xam na ko loolu yàlla kon soxlawul kenn du seetlu boppam de moo tax ne sax ñun ñoo ngi nañ yàlla di ko fekk seen bopp di ñu ci yàlla seen bakkan nañ ko jiitu rek sant teewale yàlla ak ñun ñoo xamante ne seen ma xamal ba jëriñ ci ñoo yéen su bu nekk dana wax ñu rasul amin ci ne sànq na boppam ne ab yonent bi yàlla wóolu laa ci yéen wax ko mu rëylu wax ko mu tagg boppam wax na solo yëpp teeloo xam dara ba mën a jël ci moom rek naka noonu ñu la aaya tagg sa bopp noonu lañ la aaya tagg nit ñi dem ci kanamam yonent na ne watu leen tagg rendi la boo rendi boo taggee sa bopp ci kanamam rendi la ko ci biir paaka nga tëkk leen suuf ci fas kanam bi ñëwee nga leen di tagg nga tëkk leen suuf ci fas kanam bi ñëwee nga leen di tagg waaye li ñuy tagg ñetti xaaj yi lañu la tamit ñetti xaaj yi dama nga kenn muy ku wéer koo xam ne buñ ko taglee ñu nekk ci moom mu daal di aw xodu te jëm ne ñuy fatikat yi wax moo nekk ci moom di la nekk ci moom sax su ko demee mu delloo ko waxoo ko kooku moo gën a dox ñu ngi mel ni buñ naa ko yële dafay xëy nga ko bañ nga jóg am nga lu muy xëy di lay nelal nag jërul yaa xam sa bopp su la waxalee ne la wu nekkul ci yow tax nga gën ko te yow xam nga ci la wax yu nekkul ci yow kooku moom la tëgg yàlla am na xaaj yu ñaareel boo xam ne suñ koy tëgg dafay daal di dellu ci borom di wax ne yàlla yàlla nag ma def ma gën a sori li ñu jox ci man daga baal ma li xamul ci man. li ñu naan xanaa yow yàlla yàlla nañ mën a dugg ci li gën a tooy kon ñu jot ci man yàlla nañ ma bàyyi itam lu bon ñu am ci man rek mooy dëgg dëgg àddina yi ñoom parce que dafay fàq seen xol xol ko ndax xam nañ ne duñ leen meral lépp ci ñoom ak wàllu yi daal loo xam ne li ci wax nga mu bàyyeekoo lu mooy ci suñu yàlla la ñoom ñoom ñu leen fekkee ñu jël saa rek ñu ne yàlla rek rek. waaw nag moom bu dem parce que am na moyen boo ko def loolu parce que sa bopp woo moom yàlla أرأيت الذي صلى فقيرا وأكلا وكل صوابا وجدت ولي ثم كرفت ولا حسبة ثم رجعت كسبت وجنون تجفع ركبتي ونوتي دار قرام كان قد قلبي جاني جنتي كميالا wala ñu mu rafet nekk na alxuraan ci laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di daw jotaay kuréel bi yëpp jëmale ci ñoom dox ci gëtam ay fan yoo xam wax dama dégg wax ci nit wax ci jinne ñu wax ci mbindeef wax dama dégg wax la wax bi am nay ren te boobu rafet na jaam na ñëpp wax dëgg ma dégg li nga yàlla mooy pare kaw waaye wax dëgg kon moom nit ñi caa dugg man xaw ma jëloon rek rek ne wala li nga xam ne mooy li ñu jënd jàng amoon itam li ñu jënd jàng lañ ko laawal Abu Jahl maa leen koy fegal waaye man moom rek daal di ñëw def ko ci këram toog ñu koy wax dañuy ñëpp dañuy waxtaan ak yéen ñu dañuy xalaat ca gis naa duñ ko fekkal loolu it daa wax ñu nag Abu Bakr mooy ci kër yi ak Matu Sadio ma taxoon ñu wax yow gis naa duñ ko fekkal ne kon mataan bi waxtaan nañ ne rek xalaat ñu ngi ci Muhammad ñu ngi ci lu Muhammad am dama ñu ko xalaat moom moo xalaat ci man tam naa ko daal xalaat ñu ngi ne moom la nit ki de moom la moom mooy Fapal mu ne ko loolu la koy wax mu ne ko déedéet li am daal mooy dégg naa ci mu wax yoo xam ne du wax nit du wax nit du wax nit lépp wax ji ko dégg wax yàlla rek la wax dëgg yàlla mooy not li yàlla yàlla duñ ko not mu ne ko léegi daal nga ko gëm Muhammad doo ko gëmee ñu xondi la yaa doon suñu mag doo ko jox am nañ benn te. waaw xam nga rek balaa mos a jóg daal da nga war a nekkal daal dañ ma mën ñu bari la wala dana dugg nga nekkoon rek di di ñëpp ñu nar nag te su ma la demoon man dama yor ñu ne ko nga waaw ñu dafay nar moo ko sos mu ne Mouhamad mos mos ngeen a nëbbu aw kat bu Mouhamad kat ba mu tuddoo ba tey li moom lañ ci doon wax la nit xam nga ni Mouhamad du kat rek ñu ne ko nga wax ñu dinañ ko jàpp ñu ne ko ñu ne Mouhamad dinañ ko jàpp. na ngeen ko yëngu daal am ngeen waa ñu ne ñu ngi yàqu ba ñu ko wax ak Buxaaba mu ne Buxaaba yooyu kenn mën na kenn jàpp na ngeen gis Muhammad xam ngeen ni Muhammad Buxaaba ñu ne baax na la boo xam ne dañuy di jabar boo xam ne rek da ngay da ngay ba toog da ngay fekk jabar da ngay fekk doomu mu ne bàyyi ne ma xalaat loolu yooyu rek la mu ne Abu Jahl gàtt gàtt bi laal waaye ñu ngi ko dëgg man la naa ne si ñu gën dana am ne yàlla bu baax dama ñu ñëw mbugal yàlla Abu Jahl ne ko loolu yomb na ñu ngi lay def rek dama jox ñu ñu gën man ma gàddu la ba gàddu la ñu nga gàddu bon ñu nga Muhammad lépp Muhammad te jox ma ci ñu gën loolu ma ma gàddu ba gàddu mu nangu dañu ko amal ci gën dañu yegg ñu ñu ci ab jamono rek boo xam ne da ngay ko fa ñu gën ñu diggante baa ak doom diggante diggante diggante loxo te ay fan jëfandu wax dëgg am na daal di ñëw te ay fan daal di ñëw te fot na ak boo jaa ñëw ba rek sooy def ci gën a ñëw la sooy def moom ak ñoom ñett nga ñëw jëlee. bu la yàlla wax yàlla ca mu dëkk yi garmi wa man xalaqtu wahidan mu daal di ne amara ay def na kii ma dëkk waaye rek xam ne walaay te dina mën gëm gannaaw bu mu gëmoon xam nga gëm gënoon te ba noppi bu dëkk bañ a gëm ne dana jox yàlla ñoo xam ne suñ koy jox moo koy gàddu ak àll ci réew. waaw baatam joxe xale yi dañu ñëw waaw ak daa tam terewul gannaaw weer mu joxe tuuti te jëlee ñu ko fa doon gannaaw ba mu far kët. ay ndaw ndax aji nekk la fa mu yem xale yi xam-xam fàttu. boobu moom yàlla dafa ñu xam mu ndax. dafa xam xarit bu ba ne saxoon sa jaay jaayante boobu mu saxoon rek Abu Jahl lu wet la bu ko joxe ji lañ rek barka la ko ci moom def ci Abu Jahl am lam ñu na bara am fi suufi Musa wa Ibrahim ala na jëtee Ibrahim fi Ibrahim nga xam ne wa matal na mu def da ko borom digaloon ndax dafa xamut la nekk ci téere yu jëkk yi téere yu Musaa Ibrahima yëpp léegi na tool laa tasiru nenu ci waa bi bakkan bi daaji bàkkaar di sa waxraa bàkkaar bakkan beneen de téere yëpp daje nañ ci ne dugg fàggu bàkkaar kenn nenu ko su nekk loo fàggu ci la la waan am na tam mbiram nit lay tamit insaan yi den ñaan illaa ma faa la mu jëf te nekk na ci téere yu jëkk nit yaa ngi jëf lu may nu mu jëf de ngeen jiw la dem ay la wàllu saa yoo xamante jëfam soo ko yoraa xale naa woon wala caa ñu ne lii maanaam wàllu seen ministère yi daa maa saa nit du am lu may jëfam boo dee ay yeneen ci ne boo ko fas ne nit du jëriñu caa laa ko yàlla damay jëfi boppam wala xar nga xar nga baax a de parce que li ma wax su fekkee nit ñu jëriñoo lu may jëfam rek lu tax nit ñi ko laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ko sama bàyyi dee na taa ji doon saa ma ajal ko mu ne ko ajal ko jigéen na ne ko sama yaay deewoon na te mi ngi amoon ba tax ko war ndax ma waral ko ko mu ne ko waral ko. yonent na ku dee sa jëf na lu moy ci yàlla ji yiw ji ñaanal ak xam-xam boo indi woon ci dañu góor def ñu ko jàngale ba gannaaw ak sarax bi daw soo bàyyi woon ci dama wala pom wala kaamil wala jëmbat dara boobu boo dee sa jëf du dara kon nag yooyu yëpp ñu ngi leen jëriñoo ci loo te nit bu dee ci nit yonent na suñ góoram julli ci daje ci léefar yàlla baal ko te loolu du dëfam ñu bu dee suñ jàngee lépp ci alquran wala alquran lépp jàngal ko ko dana jot yoon la te loolu du dëfam bu jullit laaj na Abdoulaye mu Fayer Marwati ne ko dama am ñetti gàtt ci alquran maa ngi la fay laaj bu njëkk ba moo di ab aafan mu baaxatoon li yàlla wax ne ci jëf jëf ci di topp yàlla bu fulande la bàyyi fulande ak waa ne dañuy ñu saa ñu daa ma saa naka la ñuy loolu yu mën a ànde ne ko ñaareel ba mooy jëppal xalam yonent na ne yàlla bind na li ñu bind yëpp nga xalifa sa dali na ba nag mu nekk leer mi woo fi caani nit di jëfee jëf dara ñëwaat ko ci dëgg lu muy jëfoo bu defee benn yàlla jox ko fukk benn ba rek mooy àqam fukk yëpp ne yàlla la yàlla nag dana jox ngëneelam bu ko soob waaye su doon fayante rek yam ca soo defee benn benn rek ko war a ñëwaat kon nag ab aafat bu baax aafatoon man jaa bi la affaire bi ba lu am am raaya kooku lay tegu ci benn ba yëpp. tëral na loo xam ne yàlla ko may jàmm lu doon ci fay rek gan lay am baax na yàlla nag boobu tënku amma bu dee yow moom itam boobu ay mbégte yoo xam ne yàlla daf koy feeñal nit ñi yoo xam ne daf koy soppati daaru bi mooy man bi kàttan yàlla yi man yëf yi jëmale jéeg yi xam nga xam ne mooy ñuy am jamono barab. loolu am na garab bu ko gën a feeñ def na ci gën a ko bu yàgg waxtu moom waxoon na garab lay feeñal ak barab ba mu waxoon na garab lay feeñal nag pour que suñu màngal daf lay feeñal ko te waxtu waay barab bi ca Kaaba loolu mooy ku ne yow moo fi daan mu ne ko ñetteel ba mooy la mooy Xaabil wax na ne yàlla wax na ci àqu Xaabil ne fa saa am na naari ñi na yéen a ngi fi ne daama si kaw ba dund daama daama si góobu du du Xaabil. mu ne ko nit ki ñu doon ci ci sariatu Adama def yonent la yàlla jagle ci ñoom ñu rek rek mais ñu tuub lañ ko dafa Xaabil nit ki rey gam ko rey nenu gam ko doon nenu gam ko gam ko mën ko tuure loolu la rek mu ne ko waral naa la juróom bu ci ñu ñu doora ñu gala gam réew rek wa am na saa yoo na ko jëfum soo ko yoraa xaram naa woon ko rek ci àllaaxira ñu mañ ko فكم بيتاجها بينها جاءنا وان الى ربنا تجلنا ربنا اذن ساعه دايبا اي تم يو جامي nga xam ne sa daywaay mooy sa dellu sa borom nag nga xam ne sa delluwaay mooy sa borom nag wala ñëwoon lool ak ñëpp de yéen a doyal fekkal ñu ne nii waa dina ci booyal te xale yi tos na réew yu màng màng yu di jeex dañuy tóo buur yi àddina yëpp jox nañ ko ay at yu di jeex dañ ci jot dara te ba muy génn àddina kusam koomam ma nga ñëw xale ci yow ak yow ñu ngi gënal këtër. mu naa yow yàlla yàlla nga def bunte nañ Muhammad mu di dund ko yem moo tax ñaan yàlla dundaloo moom mooy nit ki te Fatou moom mooy nit ki ñu def ko nga mu ca bu dee ba nit ki daanaka fi day takk baj ci jiitam ay ay di di jooy naa ko yonent ñaanal sa borom mu leeral la na ko bés na ko yonent bi gis naa Kayfa rek la mu nekk ci nguur gis naa ci saa rek la mu nekk ci nguur yow béykat bi ci soxla ci biir muy waaw joxe ko ci sa yaaru ndey ci dañuy ay ba toog yàlla mu ne Afrique dina am ba yem na Qatar léegi da ngaa tudd yow doomu loo mën a addina loo mën a addina gëdëm mu daal di ñeex ñaane ñun alaaka ñaan samay mbokk ci wër xam ne yoru sëri bu ñu ñu raw ñu muñ de noonu bi nga xam ne bu ñu jullee xam na rek juróom fukk ci waat bi tamit ñu ko góor ba defe na dee na de kër ba mu muñ Ibrahima bi ñu taalal safara sànni ko de Moussa mi nga xam ne ba jënd naa Firawna ñeen fukki at te yàlla la ma Firawna ci baaw xarsoom Isa mi nga xam ne yàlla amul fu mu ko laqee lu ma ci asamaan ñooñu ñooy samay naw rek dem ba ca alaaka rek ñu gañu ma loolu rek laay bañ waaw moo tax bu ma jëkk di bànneexu ci seet na xam na loo xam na ka moom woo moom yàlla xàq bëgg loolu mu ko soob waaw kaa jàpp loolu mu ko soob rek waaw na loolu naka moom woo moom amaa ko lay mu jaadi na waaw yaa tam dund ak yàlla ak rek waaw na loolu naka moom boo xala xabina na mu donc léegi yaa def rek rek wër wër saa yi ngeen li lu bëgg ci loxo man yu siraatul mansaka dafa tënk ci waxu jigéen de wax naa la yee naka war na ko nga fa soxla lu ma xaaral yaa ñu mujj xalaat ren ñu dajale gisee jëf de waaw loolu nag moom moom moom xam naa bëri loolu ku fa soor waaw na la xaral tam bëri na xaral ñaar ku fa soor de waaw loolu nag moom moom moom ci ne laa mooy borom ci waaw waaw loolu nag moom xaaral na mu xaaral naa ak lu laa ñëwee jëkk ba sam wala nag sam wala ñëwee ñëwee xanaa bu mujj rek ba ma xaaral de sama ñu kenn ba xaw ma nooyin xaaral na mu nooyin man xam nga jëkk xaaral de xanaa rek sama de ñoom naka ñoom taw bi kon ñoom ñoom asama ñoo gën a tooy waaw xaar ñoo gën a teew wala mu wëkkati kata am ñu dem ña xaaral na mu leen def mooy yéen a jaay doon waxal saa ka mu leen di daj maa ko saa la mu na mu leen def ba tey ay aaraay rabita kan ci teewali borom saa te sa maaraan ngay dikk de aada Muhammad mi ne na si yéen aji waale lamu mi ne nu ngi dikk ci way waale yéen wulaay yéen yooyu gëstu yam na la ci yéen a dee de ak di fa ci ca gën a laaj si fa du nekk sëñ bi day fa laaj yéen ñaan comme ni ñu koy laaj pour yàlla. kaa si bëtum ba kan bi daal di fi ñëwee kenn xamul kañ lay ñëw du ma yàlla. alors ñu weddi saa jamono ngeen di ñeem wala xaaral ngeen di raataan wala sax ba rafet jooyu leen alxuraan weddi di ko yéen di ko raataan bañ a jooy yeneen su nekk ngeen li ma xam da ngeen jooy lu bari te da ngeen reer néew de waan suum yéen saa ni jot way sakkan bés bu dee si loolu leen di laaj ñu ne yàlla waaw bu doon sa jaamu dem ko rek